A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Nuur. ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim in walladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa'u illaa anfusuhum fa shahaadatu ahadihim arba'u shahaadaatin billahi innahu lamina as-saadiqiin kon suñu boroom di wax ci laayaab juróom benn bi laata ñu ciy ñëw nag daa am loo xam ne dañ ko bëggoon a leeral ndax dañu ko fàtte woon muy bu ñu gisee ci ñaareelu laaya bi fi suñu boroom doon wax ne azzaaniyatu njaalookat bu jigéen bi wa zaani ak njaalookat bu góor bi nga xam ne ñoom ñaar kenn masu cee sëy fajlidu na ngeen leen dóor kulla waahidin minhuma kenn ku nekk ci ñoom ñaar mi ata jalda li nga xamante ne nii mooy téeméeri yar loolu noonu xam nga alquran miata jal dala yem waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu la xadiis yi newee ci saxiixayn ak ci masaan nii di yéeg sunan yi muy sunanu al imaamu bi nga xam ne sunan al imaam abu daawud ak tirmidi yooyu yépp ak imaam ibn maaja ak annasaayi ak yeneen mu ngi ci ay ñoom imaamul bayhaqi rahmatullahi ala al jamii ak musnad al imaam ahmad ibn muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala aljami yuy wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf cee yokk taxribu am mooy ne lan da waa dañ koy exiler non seulement buñ la dóoree téeméeri yar mooy ne dañ lay exiler li nga xamante ne nii mooy ne un yoo xamante ne nii dañ lay génn dëkk bi yóbbu la foo xam ne fu foo xam da nga fay tumuranke mooy loo xam ne am at nga fay def dooru ñëwaat loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko ci yokku di wane ne kon mooy comme li mu wax rek moom alayhi salaatu salaam ne man damay xaraamal comme ni nga damay daganal comme ni suñu borom tabaaraka wa taala ak alquran di daganale te damay xaraamal comme ni nga xamante ne noonu la borom bi tabaaraka wa taala di xaraamale mu léegi rek ngeen gis. di ko wax nit ñi léegi rek ngeen gis nit koo xamante ne nii day lekk ba koll bi fees ba pare muttakiwun ala arikati ba pare daal di daal daal di kii euh, sukkandikoo ci li nga xamante ne nii mooy jonkonu kaayam yi naan bay na naa kitaabullah naan suñu diggante daal sawaay yi téere yàlla wee fi ne ah voilà ñun daal lu ñu fekk ci téere yàlla bi ñun loolee la ñuy daganal lépp loo xamante ne nii daal mu dagan ci téeréb yàlla bi loolu la ñuy d'accord lu ñu fekkul nag ci téeréb yàlla bi loolu daal ñun duñu ko d'accord ah. léegi nag léegi nag gaa yi nag yu yonent bi alayhi salaatu ci la waxe nag wax ji ñu waxoon sànq ne man damay lekk damay daganal boog ni nga xamante ne nii ni nga xamante ne nii noonu la alquran di daganale di xaraamal comme ni nga xamante ne nii moom la alquran di xaraamale comme ni nga xamante ne xadis boobu ku mel ni ñoom al imaamu abu daawud ak sëriñam al imaamu ahmad al imaamu tirmidi ak al imaamu daarimi ak imaamu ibn maaja rahmatullahi alayhim daal dinañ koy solo jëlu ko ci al imaam di seydina al-Miqdaam ibn Ma'di Karib radiyallahu taala anhu moom daa nekkoon koo xam ne taalibi la ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaye jële nañ ko ci Abu Raafi' radiyallahu taala anhu wa arda kon nag affaire baa ngi noonu kon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii moo ci yokku ne dañuy exiler un an léegi nag loolu daa tax boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim daal di wute mooy léegi est ce que koo xam ne moom masula sëy mu daal di njaaloo góor ak jigéen a ci yem léegi bu dee jigéen am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne non moom bu dee jigéen kenn du ko exiler parce que loolu day gën a nekkati koo xamante ne nii te loolu jële nañ ko ci al imaamu Maalik rahmatullah alayhi ne non bu jigéen boo ko exiler moom day tumuranke foofu tab yeneeni problème lay am ndax lan ndax alquran suñu borom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci boppam moo ne jigéen gi ma warula voyage lu ëpp loo xamante ni nii mooy gu doxu guddeeg bëccëg loo mooy loo xool vingt-quatre heures yoo xamante ne àndul ak ki nga xamante ne nii mooy koj armalam ñu ne léegi nag kon bu kooku nan nga koy mën a génnee dëkk bi di ko yóbbu foo xam dafay tumuranke déedéet te kon boo nee waraa noonu dañ ut ku ñu àmbal ku mu àndal ab benn koj armalam ñu ne ah koj armalam boobu mun a àndal moom lan la def bañ koy tegaale ci daan bi moo tax ñoom ñu jàpp ne loolu ci gu loolu kese la daal moom la ñuy exiler daal di koy yóbbu foo xam ne dafay tumuranke léegi nag loolu boroom xam-xam yi kon nag loolu mooy maaliki yi rahmatullah alayhim li nga xam ne ngiiru imaamu maalik ngiiru al imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi ak ngiru al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ñoom jàpp nañ ne loolu nan lañ war a def waaye nga jag génn ci rek li ñu wax ci côté jigéen ci ñu jële ko ci al imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi waaye bu dee imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi di seen mag moom dafa jàpp ne noonon mooy ne loolu juge bi mooy xool qaadi bi lii nag la ñuy wax yépp mooy réew moo xam ne sharia lay doxal mooy ne charia bi l'islam bi lay doxal ñu ne loolu juge bi mooy xool moom mooy xool daal bu ko neexee mu gis ne mooy ne li moom daal gis na ne na ko ci boole loolu ginnaaw bi ñu ko dóoree téeméeri yar yi ñu boole ko ci daal di koy exiler génne ko dëkk bi mooy loo xam ne yóbbu ko foo xam ne dafay tumuranke am at voilà mu def loolu loolu daal mooy wax ji léegi nag mu des nga dem waa léegi nan amoon naa ab laaj waa kon léegi nañ jël comme ñu ne Arabie saoudite réew moo xamante ne nii charia lay lay doxal waa léegi bu fa kenn njaaloo woon bañ dóor ko téeméeri yar ñoom léegi ñu jàppee ne ñoom dañoo jàpp li waa jumhur wax rahmatullah alayhim ne dañ ciy teg comme lu yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko ci boole te loolu day wane ne kon yonent bi comme li mu wax rek mooy ne sunna day yokk ay àtte yoo xam ne alquran daal di bu leeral te loolu la ko suñu borom wax ne ko man maa wàcce ci yow az-zikra li tubayyina lin-naas ngir nga leeral nit ñi maa nuzzila ilayhim li nga xam ne moom lañ wàcce ci ñoom damaa wàcce xadiis muy sa sunna ngir nga leeral leen loolu moo tax sunna mooy leeral alquran waaye du alquran mooy leeral sunna loolu nag ñu xamul dara ñoom loolu xamuñu ko moo tax bu ñuy wax ñu naan ndax mu ngi ci alquran mel ni mbir mi daal mooy mbir mépp ngi ci alquran te déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam la suñu borom jox alquran waaye jox ko sunna ne ko sunna boobu laa la jox ngir nga leeral nit ñi alquran ñi ma wàcce ci ñoom moo tax loolu lu ama am solo la léegi nag kon ñu ñëwaatee ci suñu misaal mi waa ki nekk Arabie saoudite moom ñu dóor ko fa téeméeri yar léegi nuñ koy def dañ koy utal billet ne ko ilaa Las Palmas jàllal Las Palmas ilaa Paris demal foofu ba un an loolu lañ koy wax wala ilaa New York wala yooyu est ce que loolu lañ koy wax wala ilaa Los Angeles mukk léegi nag loolu mooy laaj loolu de borom xam-xam yépp d'accord nañ ne ah loolu déedéet moo tax Seydina Omar ibn al anhu bi réewu julli di Guinée yaatu atte yu mel noonu da doon wax ne gars yi da ko doon ne noonu ñooñ kenn du leen fi génne boo ko fi génnee yóbbu ko foo xam ne ay jullit newuñu fa ndax lool bu njëkk ba temps yooyu bi l'islam bi dóora kii mooy nit ñi buñ leen yóbboon feneen foo xam ne fa nii te nit ñi kiiwuñ mais da doon metti mbir mi daal di leen daal di leen jàngal loo xam ne wax dëgg li tax bañ teg leen daan bi dootuñu ko xalaat te tamit ñu bari ku ci nit ñi mooy loolu dina la yee waaye léegi léegi goom bu loolu la imaginer ñu ne woon Sénégal noonu la demee dañ doon doxal charia léegi ñu ne biir Sénégal bu fi njaalooti yow la am nga la ñuy def visa lañ lay utal nga dem Europe wala nga dem fële mooy États-Unis wala Canada waaye kon loolu xanaa kon ku nekk rek ku toog toog mu dëgër dëgër xamoon nooy def nga ut ut mbëkk mi ba sonn xamoo nooy def ma fexee tukki danga naan waaye yow affaire bi daal simple na fii daal xaaral man ma njaaloo ji bu ko defee utal ma billet ma ne fes daal di dem États-Unis wala Europe wala loolu mooy loolu moom ñépp d'accord ne moo ko moo tax Hanafiyyi rahmatullah alayhim ñi mujj ci ñoom wax ji ñu wax moo gën a rafet te moo gën a nekk loo xam ne lu nice la tar baax këne way fenn gaa yooyu xam nga lan la taxribu am boobee yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax bu dee ñi ci des moom dañ ne mbir mi lenn la dañuy xool ci réewum jullit mi foo xamante ne comme ni mu yaatoo comme bu doon ne dañuy Sénégal dañu doon doxal charia réewum charia la mooy ne dañ naan comme que waa ji bu bu njaaloowee Dakar dañ koy yóbbu Tambacounda walla mu nekk foofu fële am at wala ñu yóbbu ko Casamance wala Ndar ba mu am at mu dóor a ñëwaat léegi nag sauf que xanafiye yu mujj yi dañ ne ah mukk waaye parce que boo ko fa yóbboo foofu ba léegi ci réewum jullit yi man na faa nekk moom di def ay ay ay tojaangeem yu mel noonu ba léegi di fitnaal ñeneen ba pare di tombe waat ci bàkkaar boo bële léegi nag nan la ñuy def kon yéen yaa yaa mashar al ahnaaf yéen xanafiye yi rahmatullahi aleykum yal na borom bi daal di leen <laughs> daal di leen yërëm te yokk seen leer te gindee dëgëral yéen ñi ciy dund nan la ñuy def ñu ne déet kooku li ñuy def mooy dañ koy dugal ndungu siin mooy kaso lañ koy dugal voilà mu ngi noonu taxribu am mu ngi noonu kaso lañ koy dugal mbaa nag pas kaso yi ñu dégg ay rëbës ak yooyu de kaso yooyu nga xamante ne nii mooy amul benn benn benn yelleefu nit ki lañuy lañuy faale nit ak nite kese bokk ci déedéet mooy kaso yoo xam ne dina fa mën a nekk ci jàmm voilà bu manee yenn yi ñu ko fay jàngal sax yenn yi da ko fay def mën a jàng métier yépp waaye mooy ci kaso lañ koy dugal kenn du ko bàyyi muy dem meneen meneen ci ci ville ci euh, région jullit ñi dem fa di fa def réewum jullit mi dafa def yi mu def léegi yim fi yi taxoon ñu daal di koy teg tiimiiru yar yi ba pare daal di koy exiler daal di koy euh, euh, exiler yóbbu ko pour at mu ne loolu moom ci kaso yi